ci alfiya bi rahimahullah voilà booy boo xamul da ngay laaj <laughs> waaw wa qila la yuxtassu bil marfu'i waaw wax nañ ne xadiis yamul ci li nga xam ne mooy li yëkkati ba yonent mi li am ba des day dem euh, euh, li nga xam ne mooy mawquuf la day yem ci saxaaba bi loolu dañ koy wax xadiis voilà moo tax gis nañ fi xadiis yu mel noonu yoo xamante ne saxaaba bi mooy wax voilà radiyallahu anhu ñu ne xadiis nangam waaw kaana rasulullah saa saa xam nga saa saa wax ko description euh, mën na nekk euh, portrait physique wala euh, moral moo xam ne day melale yoneen saa salaam ci wàllu jikkoom wala ci wàllu meloom shama'il yi par exemple yooyu kenn du ne lii du xadis xadis fa kay way <laughs> léegi kon mu ngi noonu ndax saxaaba yi yoneen saa salaam da leen a xëcc waaw moo tax su ñoom Seydina Bilaal ñu mënoon def jëf yu mel nii nga xam ne dañuy. Euh, euh, koy def sans pourtant ñëw di laaj ndigal yeneen saa salaam parce xam nañ ne lii cosaanu diine ji da koo nangu jàpp julli loolu moom euh, lu leer la moo na Imaam An-Nawawi kon ne xadiis bi rahimahullah dañ ci jànge ngëneelu julli ci ginnaaw njàpp gu ginnaaw njàpp wa annaha sunna te ne sunna la wa annaha te loolu tubaaxu day dagan nag fii awqaatin nahyi inda tulu'i shamsi mu ne te lii nii mooy ki ki nga xam ne lii moom baaxoon la mooy moom fu njàppam toje moo xam daa xayta wala bu tuur ndox mooy bu demee ci toilette wala mu am janaaba fu mu ko defee mooy bu sangoo set après wala bu dee da loolu wala mu jàpp day julli ñaari rakka kooku même bu tombee heure yi nga xam ne dañ koy tere sax kooku bokkul ci tere bi inda tulu'i shams mooy jamono ji nga xam ne ci la jant bi door a génn wax yoone saa saa waxoon dañuy xa xayda rub ay quatre cinq voilà waxtu waa jamono ji nga xam ne lay nekk au zénith zénith zénith ci njolloor njolloor njolloor dëgg wa ghurub ya ak jamono ji muy dugg loolu dañoo tere ku ko mooy laata muy dugg sinon bu xasee dugg mooy timis jot na voilà laata muy dugg loolu dañ koy tere ku ko ñaati la mu ne waaye nag kii nii concerné wu ko tere yooyu wa ba'da salaati subhi waaye dañuy tere ku julli après julli suba mooy farata bi wal asr ak ginnaaw ay a kii te nu mu tudd mooy tàkkusaan mooy lii dalaa wax waxtu yi nga xam ne moom la ñuy tere ku ci naafila lañ lay wax dene ku ci fàtte woon ak farata da ko ci julli mu ne lu tax waa lu tax lii lii tubaax waaye imaamu Nawawi lu tax mu ne li anna hadhaatu sabab wa hadha madhhabuna mu ne ndax <laughs> eh, sababa ko waral daa am lu ko waral waaw te li ko waral mooy kii xoolu ci woon diirul woon waxtu wi nga xam ne moom lañ tere non daa fekk nag saa su ne lii lay def kon bu tombee ci wax ju doowu waxtu wa nga xam ne mooy tere nga ci yoneen saa sallam doon tere lool day yëkkati ko lii moo koy xaas waaw da xaas comme ni ñu ko gisoon ci xadis boobu moo koy joy moo koy particularisé moo koy tënk voilà loolu la eh, mooy wara nag ma ne la woon zawaatu sabab yi mooy comme nga dugg jàkka koo xam ne saa mooy boo duggee jàkka tahiyatul masjid yi day taxaw sa kanam ñu ne loolu même bu dee waxtu wu ñu tere ko ci julli lan kooku day julli waaye it ah, li nga xamante ne mooy comme bii jàpp bi waxoon nañ la ko koo xam ne daa am sunnaam mooy li mu aada woo saa bu bu jàppam tojee day jàpp après julli ñaar naas te ñu ne kooku ci la waaw léegi bo taayee bi ñuy lim bi ñuy lim am na bu ma fàtte woon moo rakaatay tawaaf waaw rakaatay tawaaf ñaari rakkaay tawaaf yi yooyu tamit ci zawaatu sabab yi la ko la boole xam nga bu ci ngiiru Maalikiyyi yi ak Hanafiyyi yi rahmatullah alayhim rahma wala Hanafiyyi yi ak rahmatullah alayhi mooy nit ki bu dee daa tawaaf eh, ci kaaba bi jamono joo xam ne mooy jamono yi nga xam dañuy tere ku ci julli li li ñoom li ñuy wax dañ naan boobu mu julli ñaari rakkay eh, tawaaf yi naxaar voilà ba waxtu woo weesu parce que yeneen saa sanam moo tere parce que ñoom mbir mi leen la parce que ñoom tere gi lañ lañ lañ nootal te waxoon nañ la ñoom en plus dañuy tegtaloo ida ta'arada al amru wan nahy bu dee ne dafa bëjjoo dafa contradict dafa dafa taxaw jàmmaarloo li nga xam ne mooy ak digle ak tere boobu dañuy digle tere gi la ñuy la ñuy la ñuy la ñuy la ñuy la ñuy féetale kaw loolu réegal la léegi ñoom loolu loolu dañ ciy jafandikoo sukk ñii dañu la ñoom saafe yi dañ ne mais yonent bi alayhi salaam ci boppam ak jamonoy xutba ñaari rakk yoo boo duggee ci jàkka ji bu dee yonent saa moo fekk xam nañ ne heure boobu kenn du ci julli dañuy déglu imaam bi muy xutba yonent saa salaam dañ ko xutbaam ne su lay yow julli nga ñaari rakk yi ba mu toog en plus mun na ko déedéet mun na ko jógal nga julli leen kon loolu way sawaay loolu mooy yeneen saa saa kon dañuy war ne lii moo ko xaas sabab la sabab bee tax li ko war loolu ñoom nag eh, kon rakkaay tawaaf yooyu laa fàtte woon mi may lim ci la bokk parce que dañ ne maa daama boo tax mu ñu ne yonent bi alayhi salaam doon wax naan yaa banu abdi manaaf yéen waa abdu manaaf mooy yéen waa Quraysh ñu nekk fii te yor mbir yi bu leen fi ja bu leen fi tere benn jaamu yàlla bu fi ñëw waaw ci waxtu wu nekk daal di wër kaaba gi bu leen ko bu leen ko ko tere te xam nañ ne wër kaaba gi comme que boo defee tawaaf day ànd ak ñaari rakkay faj euh, euh, tawaaf yi leen saa salam bu doon ne loolu tamit dañ ko ciy tere dina leen ba mu des ñaari rakkay na bàyyi te loolu waxu ko ñoom ñu ne lool gaatu sabab la sababu tawaaf bee tax moo tax nit ki saabu tawaaf yi heure bu man di nekk heure bu ñuy tere ku fa ku ku ku ku ku ku ku laat naafilaat yooyu yëpp dara du ko concerné wu ko mooy tawaafam googu sabab boobu moo xaas moo tënk li nga xam ne mooy tere jële euh, wallahu taala alam waaw mais te ñoom nag xadiisu euh, euh, Seydina Bilaal bi da di dëgëral parce riwaay yi ñu la wax yu Burayda yi yi nga xam ne dana yi Seydina Bilaal dana ci waxtu wu man di nekk ci guddeeg bëccëg ak fii waaw fii saatin min laylin wala nahaar amul benn waxtu ci guddi wala bëccëg gu sama njàpp yu toje lu dul ne dinaa jàpp ba pare daal di julli ci ginnaaw jàpp googee te loolu waxul ne bon bu dee ne après tàkkusaan boobu damay déet moo tax lii wallahu taala day dëgëral mazhabu shafi'iyyi moo tax imaamu Nawawi ne ko kii moom loolu dara dara moom concerne li anna hadatu sabab waaw ndax kat daa am lu ko waral kon nag bu boobaa kii kenn na ko tërëwul mu daal di rukka li nga xam ne mooy ñaari sujjóot yi kon gis nañ li nga xamante ne bokk na ci li ñuy jànge ci xadiis bi kon kon ginnaaw bi ñu gisee lii lii ba ñu jàll mooy day wane tamit li nga xam ne mooy ngëneel googu comme ni mu ko waxee nekk ci ñaari làkk yooyee nit ki te loolu euh, dafa nekk pour ngàllum protection boo xam ne day tax nit ki sori seytaane yi dañ koy sori parce que ñoom dañoo salte waaw taluha ka anna ka anna ru'usu shayatin sawara daa ñàng ñàng ñàng garab gu ñàng goo gële nga xam ne mooy zaqum sawaay <laughs> waxoon nañ la la Abu Jahlin doon wax kàccoor bu mag bi moom ba di kàcc naan moo zaqum du dara fii laa wax dégg naa Muhammad di leen jéem a ci benn garab waliyasu billah boo xamante ne nii nee na ci biir safara si lay sax wala lu contradictoire loolu garab nan lay sax biir safara ba pare naan zaqum la tudd ma ne waaw bu leen am dara laa wax lu ngeen di tiit man mii Abu Jahlin sawaay maa leen koy resal <laughs> ne leen du dara laa wax ajwatu Yasrib la laa wax waaw ñoo moo mën a kacc mooy tàndur may Yasrib jooju du Medina jooju kese la hayya fal natazaqam la ñëw leen ah zaqum lay wax nañ ne ko tëf waaw nañ ne tëll bu ngeen bëggee ñëw leen maa leen di jiite suñu boroom ne waxul dëgg waaw kooku moom wax na lu wuteek li am waaw inna shajarata zaqum ta'amul asim waaw <laughs> waaw mooy euh, ñamuk bàkkaar kat bu mag bi di Abu Jahlin sa waaye waaw nga xamante ne nii sa ak ñàngaayam innaha shajaratan innaha shajaratun taxruju fi aslil jahim loolu la doon mu weddi mane loolu muy bañ moo am mooy safara euh, euh, garab la goo xam ne ca biir safara fa lay jóge fala fala ay raasinam di jóge fa lay jóge jëm ci kaw talluhaa gis nga meññee fa mbaat ca kaw ak la ciy génne ka annahu ru'usu shayatin dafa ñàng ñàng ñàng ñàng ñàng ba mel ni boppi shaytaane yu yées yi te ñàng fii mu ne bés bu la yàlla nattoo woon ba nga génn ci mbedd mi gis boppu shaytaane boo ma da dox de wóor <laughs> na moom <laughs> shaytaane daa ñàng ndax dafa xasaw te salte te te ñàng kon moom yu salte lu bëgg waaw moo tax booy dugg ci toilette yi naan la waxal allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith yeneen saa saa jàngale lool waaw yenn boroom xam-xam yi ne loolu mooy saytaane yu jinne yu jigéen yu saytaane yu góor yu jigéen yi yàlla musal la parce que bërëb yu salte yi da leen a neex ay fenêtre ay toilette ak ak ñu koo bëgg waaw ñëw nañ mux taxaw nag ñu xool ñoom saytaane yu ñàng yi boo ñaanee nag borom bi musal la ci ñoom duñ la mënal tus waaye boo fa nekkee. Eh, di wax téléphone ak di nàngam ak yooyu yow yaa ngi def loo xam ne premièrement dañ la koo tere foofu du bërëb bu ñuy wax waaw <laughs> waaw dañ koy tere xalwa la makaanul xalwa da ngaa war di di xalaat ci sa borom waaw moment de de tekk la di xalaat ci sa borom waaw di tuub di di di def ay astaghfirullah ci sa xol ak di dellu sa borom di aj sa xol sa sa borom foofu ne tekk di dellu aljamu ala allah te loolu la jàng toilette yi loolu xam nga yi saa yëga xalaat loolu moom pour moom bërëb de soulager wu kese la <laughs> waaw li tax boro tubaab arab yi tudd ko baytul xalaa yi bu néeg ba nga xam ne la ñuy wéete loolu c'est pas anodin waaw waaw du wéet noonu yow kese waaw wéet ak sa borom wéet ak sa bopp waxtaan ak sa ñegenaay xool yi nga xam ne mooy la lay delloo sa borom ak yi nga xam ne ay ricc ricc la nga fexe noo koy noo koy réparer kon loolu dafa am solo takkook njàpp moom booy takkook njàpp seytaane yi dañ lay sori waaw waaye bokk nañ ci liñ ciy jàng mooy ngëneelu Seydina Bilaal quand même <laughs> radiyallahu anhu moo tax na euh, al-Hafiz euh, al-Bukhari ko ci kitaabul manaqib waaw ah, non kële imaamu Muslim Abul Husayn moom sax indiw ko kii nu mu tudd euh, yi moom fadaa'ilu saxaaba la ko ni kitaabu fadaa'ilu saxaaba waaw gëreelu saxaaba yi mu di ko foofu gëreelu Seydina Bilaal shuraax yi def noonu radiyallahu ta'ala am di wane ne moom bokk na ci ñi nga xamante ne seenu dem àjjana leer na <laughs> parce que yeneen tubaab saa saa bu nee dégg naa say tànk say teppi teppi dàll ca sama kanam mooy kooku moom mu nga bilaa mu nga àjjana te faatoogul waaw <laughs> moo tax comme ni ñu ko la koo sax waaw jaroog ba muy génn àddina soxna say saalit mu ne ko jaru ko soxnaam si yëgal ne gadan nalqal ahibba muhammadan wa sahba waaw radiyallahu anhu waaw mu ne ko soxna si dalal ndax suba lañuy daje soppe yu mag ya seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak saxaabaam yi ñu jiitu ñun bilaal <laughs> radiyallahu taala anhu loolu di wane kon euh, li nga xam ne mooy ci manaqibam yi ci ngëneelam yu mag yi nga xamante ne moom la borom bi eh, yi mu ko defal waaye tamit lii dañuy ñaax pour ñeneen ñi comme la al imam ibnul Jawzi wa al imam di ko to toxal lii dañ ciy jàng kon moom la imam Nawawi doon wax ñaaxaate kamam ci ñuy julli ginnaaw bu ñu jàppee ba pare bu ko defee yow jàpp gi bañ a wéet ci la taxoon ñuy jàpp en général ndax bu ñu jàppee la en général c'est def jaamu yàlla waaye jàpp kese ibada mustaqilla la comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxe woon mooy jaamu yàlla lu gu wéet contrairement ak li xanafiya yi wax rahmatullah alayhim kon loolu euh, lu am am solo la mooy loolu day yëkkati ci ay darajaat yoo xam ne setal sa biir ba pare nga jokkoog sa boroom tabaraka wa taala loolu lu ama am solo la tant ñi nga xam ne lañ doon wax naan wo Eh, al imaam nuti naan bon hadis bi nag kenn mënu ci jële ne comme li imaamu Nawawi naan ay ay ay ay ay kii la eh, daatu sabab la julli boo xam ne daa am lu ko waral kon nag eh, oh, bu dee waxtu yi ñuy tere sax man nga ko cee def al imaamu nutiin te loolu mooy ñoom de façon Maliki yi ñoom ak <laughs> Hanafi yi ñoom loolu la naan bon liiw dara wanewu fi lu dul ne da ko doon gaaw a def waaw mooy amaa da ko doon day jàpp bu dee jamono joom dañuy tere ku fa naafila mu xaar ba mu weesu après mu julli waaye loolu xam nga ne euh, fii kulli saatin loolu ya dàq na wax ji ak fii ay saatin min naharin min laylin aw nahar waaw ak yooyu yiñ fi gis léegi loolu moom dafa leer nañ que ne loolu moom de toute façon li muy gën a dëgëral mooy euh, mazhabu al ulama ash am solo la te loolu dañ ci xam ne kon nit daa bokk ci mubashiraat yi yi bégalaate te ñu xame ci nit mu nga àjjana moo yonent bay saa saam na gis naa la àjjana xam nga wala dégg naa loo xam ne manula manula tàqale ko nit abdullah xam nga boo déggee ay tànk xam nga boo déggee nit koo xam ne yàgg nga koo xam même buy dox sax xam nga ne mooy ñëw boo déggee dàll yi loolu du dàll yi ñoo ñoo yëngatu ci air bi noonu benn fantôme di leen yënga non mooy foo ko déggee mooy waajee dox kon yonent la nee dégg naa yow Bilaal say teppi teppi tànk sama kanam loolu mooy Bilaal ci boppam waaw radiyallahu ta'ala anhu waaw di wane ne kon am na moo tax al mubashiruna bil janna eh, eh, loolu ci saxaaba yi bari nañ waaw ñi nga xam ne neen saa saa wax na lu leer te nit ñi àjjana lañ jëm bari nañu sauf que ñoo gën a màgg te tamit benn bërëb la ko defoon waaw wallahu ta'ala a'lam waaye tamit le fait que mu yeneen saa salaam ne ci kanamam la ko gis loolu la ko la dégg euh, loolu al imaam mu ngi naan loolu euh, tekkiwul na Seydina Bilaal radiyallahu anhu mooy njëkk a dugg àjjana yeneen saa salaam non <laughs> yeneen saa salaam àjjana moo fay njëkk a <laughs> waaw comme ni ñu ko xabaare baax na ba caabi e, e, e, Ridwaan alayhi salaam mi yor caabi aljana di ko gardien le gardien de du paradis kenn la dul may nga dugg àjjana lu dul yonent bi alayhi salaam d'abord moo tax bu ñépp ñëwee mu jiitu laaj yawmal qiyaam bu ñu àttee nit ñi ba pare mu ñëw ba buntu àjjana laaj fëgg danaan ko ko kan la mu ne ko man la Muhammad mu ne ko yow kese la yàlla wax ne yow laay ubbil sinon <laughs> yow kenn fi dugg <laughs> waaw <laughs> moo tax loolu alamul xayal la quoi mais xayaayu xalaat euh, wax nañ la géntu yonent ci yàlla saa saam dëgg la mooy Seydina Bilaal ni mu doon nekkee ci kanamu yonent ci yàlla saa saam fii ci kaw suuf nga xam ne bu doon dox léeg-léeg pour ji comme euh, ni nga xam noonu la ko doon liggéeyee la jiitu yenn yi mu koy defal noonu moo tax ci kanamam la la ko yonent saa saam dégg ay tànkam waaw ay tepp tepp tànkam ndax noonu la doon nekkee moom te lool tamit day wane yonent saa salaam di ci wanewaale que ne Seydina Bilaal day sax. ci ngëm yàlla gii ci lay génne àddina ba dem ci àjjana ba moo tax ma nekk àjjana di dégg tànkam yi comme ni ma ko doon dégg ci suuf mel ni loolu lay wax fii ci kaw suuf ma koy dégg sama kanam noonu laa ko dégg biir aljana noonu waaw mooy xaalam day du du du deñ di nekk ci ngëm yàlla jeeg leer ji ba ni ko borom bi di tàbbale aljana ja'alana allahu minhu allah loolu xam naa solo lool waaw kon nag xam naa ah ci kaw nii la ñuy yem hmm? wallahu taala alam kon bunt bi gis nañ kon li nga xam ne moom lay ñaaxaate moom lay wane ak coppam muy lii nga xamante ne mooy e, e, e, jàpp saabu sa jàpp tojee ba pare daal di julli te xam nga Seydina Bilaal lii mu def nii radiyallahu anhu lu mel noonu la de sa as-salaatu xayrun minan nawm mais loolu bokkul woon ci nodd gi mais Seydina Bilaal moo ko ci dugal moo tax saxaaba yi en fait yonent borom bi da leen a sóob ci géeju yonent baay saa salaam loolu moo tax Abdallah ibn Zayd ibn Abd Rabbi mënoon a gis nodd te nodd yonent saa ñëwul jàngal ko jaam yi ah ne leen aywa comme ni muy jàngalee alquran ni ñuy jullee sallu kamaa baax na ba ba ñu kii waaw wax kanam ba saxaaba yi di xalaat ñu toog lan lañ war a kii ñii ne nañ jël euh, trompette yahuud yi ñii ne nañ jël crossu chrétien yi non non bu nekk non non mu yitteel leen ñu dem ku nekk di xalaat lan lañ mën a def ngir bu julli jotee ñu ñu yëgal nit ñi ne julli jot na ba Seydina Abdallah ibn Zayd ibn Abdi Rabbah radiyallahu anhu demee daal di koy gént ndax lool da koo yitteel suñu boroom sokk ci géej yooyu waaw mu gis gént ndaw ñu wax ko yonent bari saa saa ne dégg naa nodd mu ne ko waxal loo dégg mu wax wax ko ko ba wax ko baat yi la ko wax mu ne ko alqiha ala Bilal demal nga wax ko Bilal ndax moo la gën a yëkkati ko kàddu te moo la ko gën a neexle ci la nekkee noddukatu yonent bi alayhi salaatu salaam ba ni muy génne aba ni yonent saa salaam di génne àddina di dem ar al-a'la loolu Seydina Abdallah bi mu ko gisee bi mu ko gisee di nodd Seydina Umar di daw jóge làmbaayam ne yonent saa salaam man lii nii gis naa ko <laughs> mën na ko waa kon ru'ya haqq la de toute façon du mooy géntu dëgg la mooy noonu saxaaba yi radiyallahu te gis nga keroog eh, bi kii loolu euh, euh, euh, suuratul suuratul mu'minuun suuratul mu'minuun xam nga borom bi ci la doon qad aflaha al-mu'minuun alladhiina hum fi salaatihim xaashi'uun walladhiina hum 'anil lahwi mu'riduun walladhiina hum liz-zakaati faa'iluun walladhiina hum li furuujihim haafizuun illaa ala azwaajihim aw maa malakat aymaanuhum fa innahum ghayru maluumiin faman ibtagaa waraa daalika fa ulaa'ika humul aadduun wallaziina hum li amaanaatihim wa ahdihim raa'uun wallaziina hum alaa salaatihim yuhaafizuun ulaa'ika humul waarisuun alladina yarithuna alfirdawsa hum fiha xaalidun wa laqad xalaqna al insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma xalaqna an-nutfata alaqatan fa xalaqna al-alaqata mudghatan fa xalaqna al-mudghata 'idhaman fakasawna al-'idhama lahman thumma ansha'nahu xalqan akhar yoneen saa saa day jàng ba fii Seydina Omar di ko wax di wax ay Seydina Omar radiyallahu anhu Seydina Omar bàyyi <laughs> déglu ma fii ne ah, fa tabarakallahu ahsanul xaaliqiin Seydina yeneen saa soxna na ko mais Omar est ce xam nga ne sa borom loolu la ci teg <laughs> mu ne ko mais est ce xam nga lii nga wax nii nii mais aaya bi loolu loolu la ci yàlla teg <laughs> loolu ko tegee. waaw mooy bi muy wax rek processus min nga xam ne noonu la bind doomi aadama wala qad xalaqnal insaana min sulaalatin min tiin ci ban boobu nga xam ne moom lañ bindee seen maam di aadama ma ginnaaw gi ak njabootam nag ñu def leen ñoom ñu jógee ci nutfa ak toq mani yu boo xam ne dañ koo def ci bërëb boo xam ne bu wóor la après nutfa boobu lañ jël loo xam ne jëlati ab adhérence lu lonku après ci lu lonku loolee ñu daal di ciy jël ab lum ab lu loo xam ne ab ab lënc la ab lum ab lënc fa xalaqnal mudrata loolee ñu daal di ciy def tab euh, bind ci def ci idaaman yax mooy suuf yax yi ah, suuf woo wala ñu def ci ay yax fa kasawnal idaama laxmaa léegi nag la euh, yax yooyee nga xam ne ñu daal di koy euh, def suuf def ci suuf summa ansha'naahu après ñu daal di koy binda xalqan aaxara beneen bind Seydina Omar nee na sa sa dëgg mu def fa tabarakallah wa xaaliqi é borom bi barkeel nag gën ki nga xam ne mooy bind moo moo bind kat suy naa yeneen saa saa ne ko mais bi euh, Omar est-ce xam nga ne yàlla loolu la ci teg <laughs> sa borom loolu la fa ah fa tabarakallah sunu <laughs> mooy saxaaba yi en fait la woon moo tax seen affaire grave mooy ñi nga xamante ne yonent bi alayhi salaam en fait partie lañ ci yonent bi alayhi salaam c'est ça waaw loolu moo tax rawantewu ñoom gaa yi ñoom partie intégrante lañ ci biir yonent bi alayhi salaam moo tax ñu man yu mel nii ñu koy jëli mu nekk lu naturel puisque Seydina Bilaal daa ñëw di def yeneen yow li ngay foo ko yaakaar looy def mu ne lii mu ne ko loolu la saa bu sama jàpp jotee ma jàpp te saa bu ma gisee yu naan su ma jàppee rek fu sama jàppee damay julli ñaari bàtt li yàlla dogal ci ma mu ne ko lool la. yokk ci euh, euh, nodd gi as-salaatu fajar xayrun minan nawm julli moo gën nelaw loolu moom ko dem di julli ji fajar ci jàkka yi wala ñu nodd fa nga nekk doo ko xam wala ñu koy dégg ci azan basi <laughs> yi moom doo lool luy bay ah yaa bëgg doo mas julli ci jàkka yi maa doo dem ci ci ci ci basi gi wala ma nga nekk kenn du man man parce que nodd <laughs> muy jàkk kese Hmm? ah as-salaatu xayrun minan nawm ci noddu fajar gi la <laughs> voilà kon loolu lu hama ham solo la kon nag ci kaw noonu euh, euh, euh, lañu jeexale kon suñu xadiis bi insha allahu tabaraka wa di gis kon loolu nañ kon soxo <laughs> ah ay xéewali àddina ak alaaxira la waaw te tout le temps yaa ngi ci tahaara waaw di takkoom njàpp laab problème yu bari yu gaa yi di am doo ko am ah non problème yu bari doo ko am loolu maa la problème yu bari yow doo ko xam dañ la koy nettali bu dul woon liñ koy nettali yow doo ko xam te noonu day laabale sa biti noonu la borom bi laabale sa biir da ngay mujj set wecc d'un blanc plus qu'immaculé waaw fay yow <laughs> nag ci kaw nii lañu pare li nga xamante ne nii mooy suñu buntu bi nga xam ne nag moo jëmoon si li jëmoon nag ci eh, naafila yi julli yi yooyu voilà léegi nag fii nag ginnaaw fii nag à partir de de bii di ñëw nag al imaam nag day dugg nag ci partie woo xamante ne mooy bu nganda nganda nganda nganda nganda la muy affaire u àjjuma waaw mooy yawmul jumaa waaw xam nga gisoon nañ sunnaay jumaa est-ce am na sunna qabliya loolu imaamu Nawawi waxu ko woon fii baadiya la wax waaye qabliya yi ñoo ko doon moom da koo wax fële ba pare imaamul Buxaari tuddewoon ko bunt moom bu ko doon jéem a défendre euh, non ba mu ko doon jéem mooy loolu la défendre moom loolu la jàpp que ne am na kay oy ma jumaa laa wax am na waaye moom baada yi kese la indiwoon indiwuloon qabla yi waaw waaye sauf que ci al-Minhaj daa indi ne yi waaw loolu gisoon nañ ko mais fii nag day wax farataaluk àjjuma gu nekk farata ak sangu gañ koy sangu laa laal neex parfum wuteel faa dem ak ñaan gi nga xamante ne mooy ñaan yow yawmul juma julli ci yonent bi alayhi salaatu salaam mooy jëf yiñ cay jëf ak baril tudd yàlla ak tamit waxtu wa nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu salaam doon wax ne waxtu nangu ñaan la ah yooyu moom lay leeral nag ci bunt bii di yow insha allahu taala bu ci paree dooru dugg nag ci li nga xamante ne mooy leneen nag tekki leneen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 wasalaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin